sa euh, euh, euh, nu mu lu mu waxati waay ka annaka tamutu xadan beneen bi ka annaka la doo fi jóge ba faw moo fàtte naan lan la waxati affaire boobu kii asar boobu ñuy nettali loolu ñuy nettali mooy newal ci àddina bi comme si doo fi jóge waaye newal si sa àddina sa mbiru àllaaxira comme si suba ngay génn àddina mooy ñaar yooyu ngay boole waroo nulaar fii tane fee ñaar yépp ngay boole ndax tànk nit boo bëggee sa ndox jub ñaari tànk ngay yor te ñooy ñaar yor moo tax riwaaya bi ne wa kaana Abdallah ibn Umar ida laa yantadiru almasa wa ida amsa laa yantadiru alsabax mooy ne loolu li ko mu ne moo tax seydna Abdullah ibn Umar bi ko yonent bi alayhi salaatu wa waxee loolu bu masaana bu masaana e, xëy du du xaar ngoon mooy du jàpp ne moom ngoon dina ko fi fekk waaye bu masaana ngont mooy bu ngoon jotee doonu loon jàpp ne moom que kii dina ko fi fekk muy bëccëg dina ko fekk ci ngoonam googu du génn dina ci ngoon googu ku mel noonu nan nan ngay mooy yàlla xoola esprit boobu kooku doo mooy yàlla nan ngay mooy yàlla moom seydna abdullah ibnu omar ba léegi moom nag dafa siiwoon benn affaire mooy al athari al athari tellement ni mu doon xencoo di topp sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam zaahiran wa baatinan biir biti moom Abdullah ibn Umar mooy ne da ni mu doon toppe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme saxaaba yëpp mais moom da ci amoon benn particularité te nag mooy yi nga xam ne yu naturel la ci nit bu mësee gis yonent bi alayhi salaatu wasallam def ko ci benn bërëb bu fa rombee dina ko des ak lu mu yàkkamti yàkkamti masalan ah am na xadiis yu bari yuy nettali ne naan bu masoon a romb benn bërëb boo xam ne di tukki dafa mas a gis ànd ak yonent mi aleyhi salaatu salaam mu àgg foofu yonent mi aleyhi salaatu salaam àgg foofu daal di fay wàcc tuur ndox lu mu yàkkamti yàkkamti dina wàcc tuur ndox ci bërëb boobu mu gis garab goo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa mas a tëdd sieste moom moom ci boppam moom ci boppam Seydina Abdullah ibn Umar lu mu yàkkamti yàkkamti bu fa jaaree dina fa tëdd sieste ne lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam man Abdullah ibn Umar dama koo mës gis mu tëdd ci garab gi moo tax Naafi' ne Naafi' ne ci riwaaye boo xam ne boroom Usdul Ghaaba di imaam Ibn al daal dina koy solo Naafi' ne muy jaamam boobu mu libéré woon mu ne kaana mu ne anna ibn Umar kaana yattabi'u aathaara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi kulli makaan kulli makaanin salla fiihi hatta inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazala tahta shajaratin fa kaana ibn Umar yata'aahadu tilka ash-shajara fa yasubbu fi asliha al ma likay taybas allah mu ne pour walla topp gi doon topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci waxuma rek li yàlla yónni ci moom muy yi mu yónni farate yeeg islam beeg charia bi mais yi muy def en tant nit sax ndax ndax <laughs> compréhension boobu nag moo baax ndax muhammadun seydinaa muhammad basharun laysa kal bashari mbindeef la de yàlla bind waaye melul ni mbindeef yi ah non ah, non non non falaa taqiisu bna bil fudalaa innal kawaakiba yuxfiihaa sinimaaru moom la sëñ bi wax ci bu ngeen di ut di di di di natt ñu baax ñi naan kii ku baax la ñii ñu baax lañ di teg ay kii kii moo baax kii moo bu leen ci boole ibn abdullah bu leen ko ci boole bokkul ci co décompte bi bokku ci bokku ci bokku boo fi nee di wax ay biddiw jant bi feeñ jant bu feeñee jant njolloor bu feeñee biddiw lan lay mën a leeralati benn niir amul ci asamaan si jant bi tiim asamaan eh, tiim suuf si nan ngay nekk ci mbedd mi naan ana na na na weer wi génn waaye na kii bi bokk eh, biddiw yi leeral na soxla woo ko waaye bu bu bu bu weeru Badr bu mat benn niir new ci guddi gi feeñ lan ngay doyati biddiw naan mën a ma leeral pour wan la moom ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ci lépp lépp da koo tànnaloon li gën moo tax lu mu def rek loolu mooy li gën xamal ne loolu mooy li gën ndax suñu boroom du tànnal ki ko gënal ci lépp lu dul li gën ci lépp moom loolu la xamoon mu ne moom c'est Nafi' sëriñu imaam Maalik loon Nafi' bi ak ñoom bon ñoom ñooñu seen seen tabaqaat yooyu ñoom moom lañ la wax sànq ci Ibnu Jurayj mu ne mu ne kaan innam no annam no mu ne am na sayna sama sëriñ bi Abdullah ibn Umar da topp asaara rasulillah jeexital yonent bi alayhi salaatu wasallam fu mu mas a jaar lu mu mas a def mu ne jeexital kulla makaanin salla gis nga fu ma moom fu mu mas jullee fu mu gis yonente ma sa sa mas faa jullee comme ñuy tukki wala mu génn ñu dem fenn mu taxaw fa julli foo jaar Abdullah ibn Umar dafay dem di fa julli di julli mu ne hatta inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazala tahta shajara mu ne yonente ma sa sa dafa mas a wàcc benn def escale ci benn suufu benn garab mu ne gis nga garab googu fa kaanam na sama sëriñ bi gis nga Abdullah ibn Umar da doon xëy nii dem ci garab googu mu gisoon ma sa gis yonent ma lay sa sa wàcc dem fa yor arrosoir am mooy pot wala fu muy def ndox récipient di ci sotti di suuqat di suuqat garab gi di ci sotti ndox li kay laa taybas ngir garab gi bañ a wow ngir bañ a dee ndax mas ma gis yonent sa sa jullee fii waay waaye gar non wàcc fii ci suufu garab gi garab muy arrosé garab gi ngir garab gi moom nay continuer ci déedéet <laughs> ya subhaanallah looloo tax mu ne <laughs> moom Naafi rahmatullah alayhi ba léegi mu ne wax gi mu ngi ci boroom Hilya di Abu Nu'aym al-Asbahani rahmatullah alayhi indi na ko mu ne Naafi ba léegi dane law nadarta ila ibn Umar idha taba'a rasulullah la qulta hadha majnun mu ne gis ni kenn ci yéen kenn ci yéen bu gisoon Abdallah ibn Omar ñu ngi ko doon nettali ne ko boo gisoon bu ngeen gisoon sama sëriñ man sama sang Abdallah ibn Omar di topp sunnaa yonent mi alayhi salaatu ak yooyu ñoo wax ni nga xam ne affaire yu naturel yeeg ay fii même yonent mi alayhi salaatu bu doon yoroon yéegoon ci war waayam yaram wadd fenn ci benn bërëb Abdallah ibn Omar day jàpp bërëb boobu bi yonent moom moom moom it dina fexe yor ya fasam la war waa la yonent ma lay sa bu doon gëléem moom it mu war gëléem ñëw ma foofu waddal fa yar subhaanallah xam nga ki moo tax mu ne moo tax mu ne kenn ci yéen bi gis nga bu gisoon Abdallah ibn Umar bi topp jeexitalu yonent ma lay sa saam xam nga looy wax lan ngay lan lay wax danaan non non non non kii kii kii kii hada majnuna mais mais mais Abd mais Abdallah mi kañ la dof mais il est devenu fou mais regardez li ñuy defar xoolal mu jóge këram ak fulla gi yor nga foog ne lu ne la mu yor kii nga naan kii de xanaa mu ñëw di suuxat garab goo xam ne kenn newu fi jëru fasam yéeg ñëw ba benn bërëb waddal fa yar daal di après foraat ko ni koy nancu la sa sam fora woon ñibbiwaat këram xam na lool mooy bëtu la profane man sama kaas gi loolu laay wax non non saa yi waay waay damal toog yii waa ji waa ji il est ay sànn alors que ya subhaanallah ñoo xamoon moo tax nag ku la gën a <laughs> ya subhaanallah gis nag muhaddisuuna yi ñoom nii lañ mel mooy ne ñoom ay affaire comme liñ naan ay xam nga dañuy jëf yonent bi alayhi salaam ndax lii lépp day jugal ci jëfu yonent bi alayhi salaam àtte jëfam yi dangay gis yii yoo xam ne dafa ñëw da yooyu ndax ay ay ay kii la yoo xam ne moom par force dañ ko ciy roy ndax dafa ñëw comme julli comme nim ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee man may julli yooyu ak woor ak yooyu ñu gis nan la koy defee yooyu ki bépp jullit la nekk farata boo xam ne moom majeur na mu nekk farata ci moom mu roy ko ci yooyu am yoo xam ne sunna la mooy bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko deful it bon du ngeen am bàkkaar am jëf yoo xamante ne nii euh, mooy kenn du ko ci roy ndax ay ay ay particularité lam ay particularité wëm lañ kom benn jigéen bu ñëw may kenn boppam wamraatun muslima wala lan mu'mina in wahabat nafsaha linnabi in kaana nabi yuridu an yankihaha lan la ci alxuraan def xaalisatan laka min dunil mu'minin comme yu mel noonu benn jigéen benn amul kenn ak fu ngeen ko mën a wax ne fa la toll ci darajaa ci maqaama loolu manu ko mooy ne benn jigéen ñëw ak lu man ñu ne mooy sëriñ bi amul mooy benn jigéen mën ñëw ne sëriñ bi may naa la sama bopp mu ne d'accord naa léegi ñu ne ñoom ñu ñoom ñoom ñu nekk noonu muy soxnaam déedéet loolu yonent bi alayhi salaatu salaam rek moo tax suñu boroom ne xaalisatan lak loolu exclusivement réservé pour yow min duunil mu'minin képp kuy ngëm yàlla bokk ci képp ku jullit bokku ci ak takk lopp ñeenti femme loolu it dafa bokk ci yi nga xamante ne nii ci jagle yonent bi alayhi salaatu salaam bépp jullit ak ku man di doon manula dépasser ñeenti jigéen ñeenti soxna yu bokkandoo bu takkandoo ñuy dundandoo ñoom ñépp ëpp ñeent mooy juróom jëm kaw loolu man da ne loolu xaalisatan lahu mooy façon jëf yooyu kenn du ko ci roy am yoo xam ne mooy yu naturel yi yu naturel yi comme buy dox tànk yi ni ko dox ni mel buy dox ni muy tege tànkam ci suuf ak bu dee dafa daanu ni mu daanoo loolu lu mel noonu kenn du ko ci roy mooy ne du loo xam ne dañ naan farata la nit ki roy ko ci mais ku ko ci roy tamit am ci yéenee roy yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo gën te kooku faaza wa aflaha te loolu moom la muhaddisuuna yi nag noonu lañu mel ak da ngay gis waa ahlu suluk tamit ñoom it noonu lañ mel radiyallahu anil jamii seydna abdullah ibn umar nag kaana imaamuhum moo ne kaana imaamuhum moo ne seen imaam ci loolu moo tax naa fenn boo gisoon Abdallah ibn Umar muy topp yonent mi alayhi salaatu salaam la qulta hadha majnun wat naa ne dañ ne kii dafa dofan ah. ah non kii yóbbu leen ko hôpital psychiatrique bu caaro gaa yi faj ko ah. ou bien vina ci fii ci ci ci ci ci ci ci loolu la ñuy wax bokk na ci liñ doon royo yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, dafa mas a dégg moom Seydina Abdullah ibn Umar yonent mi alayhi salaatu salaam ne doon def benn proposition ne law tarakna hadal baab lin nisa ni buntu bii benn bunt ci bunt jàkka yi jàkkaam ji jumaam ji moom alayhi salaatu salaam mu ne buntu bii de benn bunt wax ci benn joxoñ benn buntu wax bunt bi ne buntu bii de bu ñu ko bàyyi woonu jigéen ñi nga xam ne ñoom rekk a fiy jaar di fi dugg si de mooy lu baax lay doon Naafi' nee na te xadis boobu imaam ibn Sa'd sole na ko te rijaaluhu thiqaat góor ña fa nekk ñu wér lañu mu ne depuis jour boobu ba bi yonent mi alayhi salaatu àddina ba Seydina Abdullah ibn Umar ba ni mu génne àddina moom bunt boobu bés boobu dafa masa dafa gëj a jaar ba mu déggee yonent mi alayhi wax lool te xam nga sànq maa ngi la naan dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu soroo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm. waaye nettaliwul li mu xam li xam nga loo moom malgré loolu ku ragaloon la di nettali waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir bañ a wax loo xam ne du lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxal la mu juum ci baat yi moo tax seydna Mujaahid ibn Jabr nee na ànd na ak seydna Abdullah ibn Umar ñuy jëm Medina mooy jóge Makka di dem Medina nee dégguma ko mu nettali ci xam nga loolu yàgg la jóge Makka ba Medina trajet boobu yëpp ay fan lay def nee na li ñu ànd yëpp benn xadis képp laa dégg mu nettali ko jële ko ci yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu taalibeem yu bari ñoom imaam Ash-Sha'bi moom it nettali na ko moom li mu wax sax moo gën a garaaw Abu Amir al-Sha'bi na man toog naa ak Seydina Abdullah ibn Umar sanatan at yoo xam ne may jataayoo moom di fekke jataayam nee na dégguma ko mu nettali jële ci yonente bi alei satu salaam lu dul benn xadiis képp <laughs> yaa subhaanallah xoolal malgré loolu xoolal niñ doon préserver boppam ngir bañ rek wax juum ci waxu yonent mi alayhi salaatu salaam di waxal yonent mi alayhi salaatu loo xam ne du noonu at mu nekk ko moom benn xadis képp di jataayam moom benn xadis képp te malgré lool yaa subhaanallah min al mukthiriin comme ko gisa léegi laa ku ragaloon suñu boroom la subhaanahu wa taala te tamit réyul woon di dem ci ñi nga xam ne ñoo ko gën a suufe taabi'in yi di déglu seeni waxtaan ñuy waxtaan ñuy déglu muy ñoom moom muy déglu xam nga fii ñu bari am na ñoo xam ne dañoo rëy ñoo xam ne dañoo rëy rëy nañu di déglu ñoo xam ne ñoo leen gin a suufe ci wàllu xam-xam ñu leen di déglu non ñoom rëy nañu ndax loolu ah, non non ah waa yow looy wax nii kan mooy wax foofu diw ah. kooku moom mooy jaral na koo bañ ndax diw la ndax dafa jàpp ne bon kii kii kii kii kii kii man maa ko raw te gone moom nag seydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhu moom doonul woon euh, rëy ngir dem di déglu ñooñu moo tax danoon dem ci benn taalibeem di déglu ay waxtaanam muy muy muy waxtaan ci diine ba muy jooy moom Seydina Abdullah ibn Umar di jàng alxuraan nga gis ko muy jooy moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab kon kooku mooy Seydina Abdullah ibn Umar ci li nga xam ne noonu la doon toppe li nga xam ne mooy jeexital yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu tamit la doon def ci aj gi même bu dee ne yenn yi mooy ne ci kii bi nu mu tudd oh, pierre noire dafa doon nekk di xaar lu yàgg nit ñi di ko puus ba bakkan bi di nàcc di génn deret muy xaar ndax lan gisoon na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon foon pierre noire loolu nag euh, par exemple ci yu mel nii mooy li gën mooy nga bañ fa buuxante mooy nga bañ fa buuxante euh, waxoon nañu ci zaadul xujjaaj ila baytillahi alxaram foofu waxoon nañ fa naka ngay nuyóore ca euh, pierre noire bu dee ne mën nga koo jege mën nga koo laal wal dang mën nga koo sori bu dee mën nga tàllal rek sa loxo après nga daal di koy euh, fóon loolu doy na te loolu Seydina Abdurrahman Awf doon def radiyallahu anhu wa arda mooy jarul xëccoo beeg buuxante bi ak dóorantey kurpeñ déedéet moom kon Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu noonu la newe woon yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génnee àddina mu new ak xalifatu rasulillah Seydina Abu Bakr nekkin gu rafet naka baayam it noonu mu nekk ak moom nekk gu rafet yaa subhaanallah xoola seydna usaama miñ gis jotaay bii weesu seydna abdullah ibn umar dafa gis baayam seydna abdullah ibn muy umar ibn al mooy liñ la waxoon sànq diiwaan yi boo kiiwee mooy yiñ doon séddale nit ñi ci baytu maal ci trésor public te loolu dañ ko doon séddale selon nit ki ak jiitoom ci l'islam ak li mu def ci l'islam Seydina Omar ibn al-Khattab gisoon nañ ne mooy muhaajiruun yu njëkk yeeg ñi fekke Badar ak ñooñu du leen woon yemale ñeneen ñi ba mu des ñoom Seydina al-Hasan ñooñu moom dafa def ne li seen baay di Seydina Ali di am radiyallahu lool lañuy am bu ñu waxee mu ne ndax ñii ñooy doomu ñii laa ilaaha illallaah ñii alxasan alxuseyn ñoom li seen li seen baay di Seydina Ali di am lool la ñuy am ñoom ñooy ñooy ñooy doom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola Seydina Usaama Seyna Usaama ibn Zayd xibbu alxibbu ibn alxibb Seyna Umar ibn alxataab dafa jël jox ko lu ëpp li mu doon jox doomam moom Seyna Abdullah ibn Umar Seyna Abdullah ibn Umar ne ko waa bàyyi lan moo tax uh, Usaama nga koy jox lu ëpp liñ may jox te Usaama du moom a jiit ci lislaam te li ma def moom ci l'islam moom defu ko Seydina Umar ibn al ne ko ndax boo gisee ma def loolu mooy ne baayam baayu Usaama di Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginoon a sopp que sa baay yow sa baay mooy kan mooy man mii di wax ak yow di Umar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Zayd ibn Haarisa la ginoon a sopp ko ci yow Abdallah ibn Omar sa baay bi Omar man mii di wax ak yow te Usaama la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginoon a sopp ko yow di Abdallah di sama doom mbir mi nag ci sopp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy curseur bi ku mu gën a sopp yaa ëppale de toute façon yaa subhaanallah xoolal loolu loo rëbalewul mu xam ne li baayam wax dëgg la subhaanallah noonu la ne woon ak baayam gisoon nañ bi ñu gis tarjama Seydina Omar moom moo demoon bi muy génn àddina moom la waxoon demal nga laajal ma Sayyidatu Aïsha ne ko bërëb bi de bërëb bi ne foofu damaa bëgg bu ma génnee àddina ñu denc ma foofu ci sama côté ñaari àndandoo yi di say di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saydna abu bakar sayyidatu aisha radiyallahu anha ne ah bërëb bii de dama ko loon sama bopp waaye nag comme que yow yaa ko bëgg kom que yaa ko bëgg tey omar moo ko bëgg demal nga ne ko tey de dinaa gëne la omar dinaa ko préférer man Aïcha ci sama kaw ne ko bàyyil naa ko moom mën nañ ko fi denc bu génnee àddina mu ñëw wax ko ko mu kontaan kontaan ne ko loolu rekk laa doon tiit ci li ma des moom la waxoon ne ko teg ma teggil léegi sa tànk sama bopp teg ko ci sama tànk bi mu ko teg ba muy wax naan way lii wa waylu ummi in lam yarhamni um, rabbi wayli wa wayla ummi sama toskare man Umar woonaa sama toskare yaay bu dee ne sama borom yërëmu walla gërëmu ma yërëmu ma te jéggal ma seydna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ginnaaw bi baayam génnee àddina jamonoy seydna Usmaan seydna Usmaan bëgg koo def juge mu bañ mu bañ ku kii lii mooy dëddu àdduna nag dëddu àdduna nekkul am na gis gaa yoo xam ne euh, ñoom àddina moo leen dëddu mooy fexe nañu am lépp mënuñu koo am léegi nag ñu ne dañoo dudd àddina nekk ci kurus yeeg yooyu te loolu lépp bés bu ñu amaatoon liñ bëggoon ñu teg fa kurus ga sànni fa yooyu yëpp ki dëddu àddina dëgg mooy ki nga xam ne àddina da koo dëgmal ñëw ci moom ut mu wan ginnaaw sànni ko fële kooku moo doon seydna abdullah ibn umar anhuma wa ardaahuma kii ko eh, seydna usman da ko ngir mu nekk qaadi mu bañ naka noonu seydna ali ibn abi taalib bi mu xalifa danee dafa ñëw gis Seydina Abdullah ibn Umar bi ñu ko fale mu nekk ki nga xam ne moom lañ tànn muy amirul mu'minin di asadullah al Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa arda mu ne ko ah, na ko Abdallah fal naa la demal Sham yow anta mahbubun la dannaas ku ñu sopp nga ci nit ñi rawatina Sham gis naa ne yow muy Syrie mooy waxoon naa la nag Syrie du Syrie rek mooy Palestine Israël Palestine yooyu yëpp Jordan yooyu yëpp ci lañu woon mu ne ko ah, yow ah, gis naa ne ku ñu sopp nga ci nit ñi léegi man fal naa la man naa Ali demal nga nekkal ma Sham mu ne ko Abdullah ibn Umar ne ko maa ngi lay ñaan dama lay ñaan yàlla rek dama lay ñaan ci mbokkoo gu ñu bokkoo ak lislaam gu ñu bokk ak suñu ni ñu bokki ndax ñoo bokku deret ñoom ñoo bokk ay ñoo bokk see ñoo bokki maam eh, di ñoom ñëpp ay Qurashi lañ dama lay ñaan nga xoolee li ma ànd gu ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak bo mbokkoo gu ñu bokk ar loolu lépp laa lay ñaan yow amirul mu'minin sayyidina ali xoolal ci loolu nga nga teggi ma lii nga ma digal nga bañ ma koo digal ndax man loolu duma ko man sayyidina ali ibn abi ne ko di dem nag bon mu dem gisi ki nga xam ne mooy sëram sayyidatu Hafsa ne woon soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ne ko ah explique ko nu mu demee ne ko ah Seydina Ali kat radiyallahu anhu daa bëgg ma nekkal ko Sham te man yii nii mooy ay jiite yii man loolu nee naa ko du lu may man dagaan naa ko nag lu ne mais nee na du ko duma ko def léegi damaa bëggoon yow nga doxal ma loolu sayyidatu Hafsa ñëw gis sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu wax ko mais sayyidina Ali ibn Abi Talib ne déedéet fokk mu dem sayyidina Abdullah ibn Umar xam ne kon fii daal leen na fi des léegi mu jóg takk ay bagages yël war daal di dem ñu foog ne Sham la jëm ndeke Makka la dem ngir daw yaa subhaanallah kaay jël pos xol <laughs> yaa subhaanallah yaa subhaanallah <laughs> mu daw mu daw dem Makka ngir bañ a nekk gouverneur <laughs> xoolal léegi suñu xoolal léegi rek xool nañ xool ñun suñu bopp xoolal rey yi àddina bi bu ñu teggi woon yooyu bataille pour le pouvoir la guerre pour le pouvoir nga xam ne amul frère oo amul yaayoo amul mbokkoo ku leen ko nar a xañ ñu rey la loolu ñaata bakkan mooy dee par jour ndax loolu ndax nguuru diw gi moom du ko bàyyi kenn te ñii moom lañ fi bëgg a jële mu indi guerre civile ñaata bakkan lañ éliminé ndax rek pouvoir ndax pouvoir hmm. mais seydna abdullah ibn umar radiallahu anhu seydna usman proposé na ko qada mu bañ qadi mu bañ seydna ali demal nekk gouverneur mu bañ daw kii moo dëddu àddina vient devenir président mu ne maa bañ wuuwi gouverneur c'est bon ministre am na ñoo xam ne moom moom la ñuy rêve seen li ñuy sonn ci parti yépp dara ngir bu diw faloo utal leen poste bu baax buñ mënee daal di sucré wu ci kaw doowu population bi defar seen affaire ñoom au gis nga moo tax dañoo am problème ñun bu la l'islam yarul da am problème au lieu ñu ñu mën a xeex ngir suñu mooy ne li ñu li ñuy xeex di ko def ci parti politique yi ngir bu waay ji gañee ma am dara bu ñu ko defoon feneen ñoom loolu effort boobu waxuma la effort bi cent pour cent bi de mais cinquante pour cent bu ñu ko defoon ci leneen lu dagan leneen bu liggéey di loolu dina leen mën a yor te ñu doyloo ko mais nag loolu doyloowu leen ndax dañoo bëgg am alal te duñu sonn waaw te bi nga xam ne ci xilaafa Seydina Ali ibn Abi Taalib ba léegi bi nga xam ne ci la problème am ak waa ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu ba ñu xam ne dañu yónni ne euh, bon ñaar ku nekk délégué kenn ngir ñu waxtaan ngir ut conciliation ñooñu noonu dañu ñëw muy Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak ki nga xam ne mooy Amr ibn al-As radiyallahu anhu biñ ñëwee ba gis ne affaire bi kiiwu jullit bi am na problème ndax waa Sham mooy ñu waaj Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñoom am nañ problème ak Seydina Ali ibn Abi Talib mi jiite mi nga xam ne amirul mu'minin léegi bokk nañ ci liñ doon négocier ñu laaj Seydina Abdullah ibn Umar ne ko yow wax nañ ko ko jamono joj ndax Seydina Ali ibn Abi am na ñooñu ay nguur taxuleen a jóg pare woon na ngir bàyyi affaire bi bàyyi jullit ñi xool ku leen neex ñu daal di koy fal ñooñ ñooñu yonent bi alayhi salaatu yar ñu ñëw ne Seydina Abdullah ibn Umar anta sayyidun naas ne ko yow yaay sangu nit ñi euh, ne ko nañu la léegi yow nañ nangul te lool ñoom rekk ko wax ne am na ñeneen ñu bari ñu waxu ñëwal nangul ñu jaayante yow nga jiite nga nekk xalifa jullit ñi mu ne leen waa léegi est-ce que mu ne leen man est-ce que am na ñépp d'accord mooy réew jullit ñi wépp Sham Irak Médina Makka Misra fépp Basra Kufa ñépp d'accord ci loolu gaa yi ne déedéet mu ne leen gis ngeen bu ñépp d'accordoon ne man maay nekk xalifa mu am ñetti nit ñetti nit laa wax ne ñetti nit ci jullit ñi ñoo xam ne d'accord man Abdallah ibn Umar ma bàyyi yaa subhaanallah yaa sub mu ne ñetti nit ci jullit ñi buñ nee non même bu dee ne ñooñu noonu noonu ñooñu gën a doyadi ci jullit ñi bu ñu nee déedéet d'accord ma bàyyi loolu pour wax leen ne loolu xam nga lu xam nga loolu mooy loolu mooy mandane mooy ku ñu fal dina am ñoo xam ne duñu d'accord loolu li leen bëgg a wax mooy nu mu man di wëlbatikoo man damaa jiitewul kenn man abdallah jiitewu ma kenn lu ne def nañ ko ko am nañu ko doon jox alal ngir mu fexe jiit jiite am nag ñoo xam noonu dañoo ñëw ne ko di nga génn sa kër gi jiite jullit ñi wala ñu ray la <laughs> àgg na ñoom moom ba foofu ndax anta ibnu amirul mu'minin yow yaay doomi amirul mu'minin seydina Umar ibn al-Khattab saxaabi rasul di saxaabaa yonent mi alayhi salaatu salaam kan moo la gën a ci mbiri génnal sa kër nga nekk xalifa wala ñu rey la mu wax leen li ma wax sànk tout le temps loolu la leen deen répété même bu dee ñoo xam ne dañuy dóoru tuub ñoo ñëw d'accorduñu ak lu ñu tuuti tuuti man abdallah bu ñu d'accordul ñaar man duma nekk xalifa gaa yi wax mu ne leen gis nga gis ngeen déglu leen man duma nekk xalifa ñuy tuur lu toll ni gis nga kuy kuy def xijaama ci génn deret ci yaramu nit boo xam ne mooy deret ju yàqu quantité bu toll noonu li ñuy tuuti tuuti lu toll noonu man duma nangu ñu tuur ko deretu nit ci lu toll noonu ngir man abdallah ma nekk xalifa a jamais du tout jamais au plus grand jamais ah subhaanallah hada darsun darsun li kulli man yuhibbu al imaara wa riyaasa loolu de àtte la pour képp loolu leçon la pour képp koo xam ne dafa bëgg jiite nit ñi nga xam ne jiite rek lañ gëm mooy ci seen pouvoir seen fauteuil yow pour sa propre personne ñuy décimer ay population ndax ñoom ay dissidents lañ Seydina Abdullah ibn Umar nee na man nanguwuma euh, deret lu mu gën ndaw buy nekk ci boyat bu ndaw lu toll noonu du ma nangu mu tuuru ci jullit ndax lan ngir man Abdallah ma nekk xalifa Allah ah. moom Seydina Abdullah ibnu Umar noonu mu dëddu woon àddina yooyu yépp noonu la defoon nag noonu la de noonu la ak képp koo xam ne moom la yàlla def mu nekk fi ndax lan bëgg rek bennoo bi l'islam di woote te mu xam ne bennoo boobu ak lu man di metti metti du arranger ñenn ñi wuute ak division moo gën a rëy gën a garaaw bennoo li nga euh, yu diis yi ngay supporter ci ci bennoo gi même bu dee arrangé wu la loolu moo gën division moo tax après ay Seydina Muawiya Yazid ñoo ñépp ku ñëw ay ñoom Abdul Malik day bind lettre ne dégg naa ni nit ñi yow lañu d'accord yow lañu fi teg yow lañu d'accord ci say mbir man Abdallah ibn Umar ñu ngi jaayanteeg yow te samay doom ànd nañ ci lii yaa subhaanallah ci ñoo xam ne saxaabu min kibaari saxaaba jamono yooyu ñoo xam ne ay ñoom ñoo ñoom ñoom ay sëti seeni seeni maam ñooy saxaaba ay say sëti sëti saxaaba wala ay ñoo xam ne sax duñu saxaaba woon duñu seeni maam duñu saxaaba diitu jiite moom garaawul mu ànd seen ginnaaw sam'an wa ta'a ne leen topp dégg ak topp mais nag ci dëgg ak loo xam ne diine lu diine nangu voilà te noonu la woyofe woon xam nga ko mel nii mooy woyof na ba pare moo tax imaam alxaraayiti dafay nettali ne dafa am benn waay euh, boo xam ne dafa ñëwoon doon saaga seydna abdullah ibn umar zayd ibn moo ko nettali mu ne benn waay dafa ñëw di ko saaga di ko wax wax yu ñaaw Seydina Abdullah ibn Omar daal di noppi rek waa ji daal topp ko mu jóge fam nekk di dem waa ji topp ko rek di ko wax lu ñaaw mu dem ba ci buntu këram bay dugg këram geestu ne ko inni wa axi Aasim laa nasubbu nnaas yaa subhaanallah yaa subhaanallah mu ne mu ne mu ne waa ji waa xam nga lool waa ji day gën am mooy ku ñuy saaga ngay dem ngay jóge fa nga nekk di dem waa ji day kii bi mooy rek gars yi da ngay xërtal ñamel ni waa ji damaa ragal <laughs> wala na yu ay kii mu topp ko ba këram buntu këram mu tourné ne waa ji inni man abdallah ibnu omar wa axi ak sama frère bi asim asim ibnu omar muy doomu Seydina ñoom ñaar ñi doomu Seydina omar lañ radiyallahu anhu mu ne man ak sama frère asim duñu saaga nit ñi loo ma man di saaga yi bu bul bul foog ne say saaga yu bari dina tax sama làmmiñ wi ma retourner saaga woowu contre yow déedéet dugg këram bàyyi waa noonu la tuwaay fe moo tax yaa subhaanallah yaa subhaanallah abu abul waa abul waazi benn taalibeem la woon nee na dama ñëw ne abdullah ibn omar mu ngi ci al wa taarix boo demee di nga fa fekk nettali bi mu ne dama ñëw ne abdullah ibn omar ne ko laa yazaalu nnaasu bi xayr ma abqaaka allahu lahu nee na dama ne seydna abdullah ibn omar ne ko nit ñi duñu deñ di nekk ci yiw yàllaa ngi lay bàyyi ci seen biir fa ghadiba mu mer mu ne ko yow eh, mooy ne xam nga yii ñun boo ko waxee ñun lañuy kontaan <laughs> yow doo deñ nit ñi duñ deñ nekk ci yiw fekk yàlla bàyyi yiw wala ci seen biir te nag wax dëgg yàlla waa ji wax na dëgg <laughs> waa ji wax na dëgg waa ji wax na dëgg saxaabi wu toll ni Abdullah ibn Omar waay waay fu mu nekk ñoon duñ dañ nekk ci yiw mais mu mer ne ko yow lan moo la xamal lan wamaa yudrika ala ma yi yow lan moo la xamal man bu ma tëjee sama néeg bu ma tëjee sama buntu sama buntu kër dugg sama kër tëj ko yow est ce xam nga lan laa nekk ci biir kër gi ba nga naan ma ay ay ay ay danga ay kii euh, yow nit ñi duñ dañ nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci yiw fekk yàlla da bàyyiwula seen seen biir ku ragaloon la xam nga sànk wax naa la ne malgré li ñuy bari ñi ëpp ñi ëpp luy nettali moom ci boppam ku ragaloon la di wax xadiis noonu tamit la meloon ci wàllu boo ko laajee ci diine nii comme ni imaam ibn al mubaarak wax ci téere boobu az-zuhd mu ne seydna abdullah ibn omar dañ koo laaj ay question mu ne xaw ma xaw ma mooy daa fekk ne xamul pas xaw ma rek ngir kii mooy xamul mu ne xaw ma Ah, mu ne waa ji yéen da ngeen a bëgg ñu jël suñu ginnaaw yi def ko ay pont pour ci jahannama yéen bu ngeen ñëwee di jaar ci suñu pon yi fu ngeen dem rek taquluna aftana bi hadha ibn umar ma wax leen fii ba wax leen juum ngeen xëy fu ngeen dem naan di def lu le li ci loolu kan moo leen wax li ngeen ibnu Umar ñu ko wax bu ko defee man ma nekk pont pour yóbbu leen jahannama mukk dama ko def de laa adri waaw moo tax imaam te nag ku bari woon xam-xam la waaye nag bariwul woon lu mu doon ubbee aka bari woon yu mel nii nga koy laaj mu ne xamul fekk xamul fekk xamul bu doon wax nag comme saxaaba yépp ak boroom xam-xam yi mooy yàlla nee na yonent bi alei saatu salaam nee na boo ko laajee xadiis la lay indil bu lay tontu moo tax euh, waaj a ñëw naan ko ndax dañuy fóon kaaba gi ci aj gi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de aj na daldi wër kaaba gi daldi fóon fóon xajarul aswad foog naa da koo tegal seydna abu bakar yi def na ko seydna omar tegal ko saxaaba yooyu xalifa yi euh, waa ji répété ndax dañuy foon xajarul aswad xam nga am na nit ñu mel noonu dangay wax ñu tontu leen mais ñu ñu insisté mu répété waat xajja rasulullah sallallahu alayhi wa taafa bil bayt yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay eh, aj wër kër kaaba bi daal di foo nuyu xajarul aswad waa ji ko waaw xanaa gisoo waa waa ji da koo laaj <laughs> waa ji da koo laaj ñii la deme waa da koo laaj mu wax ko lool waa naan ko mais gisoo buñ ma buñ leen dafa bari ay nit mu waxaat ko lool mu waaj sa lu mu ko wax ne ko xanaa gisoo indiwaat beneen hypothèse mu ne ko hé sa yii nii bàyyi ma sa kii sa yii nii laa wax ay ay ay law jëlal ma law nga teg ko ca biddiw ma ca kaw laa wax te nga dégg li ma wax hajja rasulullah sa alayhi wasallam yonent mi alayhi salaatu wasallam daal dinay aj wër kaaba gi daal di fóon nuyu xajarul aswad nga te te sa law yi nga jëlal ma ko teg ko ci kaw kamba ca kaw nanga ma ko fa tegal te dégg li ma la wax mooy ne du dépasser foofu te loolu mooy xam-xam na <laughs> loolu mooy xam-xam moo tax sëy naa imaam Maalik da doon wax naan imaamu nit ñi mooy waa Medina indana danoon kaana imaam an-naas indana fii ci Medina ki nekkoon imaam ci wàllu xam-xam takk xam-xam di ko jëfe di ko jàngale ci ñun fii ci waa Medina mooy Seydina Umar ibn al-Khattab ginnaaw Seydina moo doon Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala ndaw intervalle ndaw ndaw transition bu rafet yaa subhaanallah yaa subhaanallah waxu imaam Maalik bi na ah. te eh, xam nga xam nga li ci graw mooy li tax ma ndaw intervalle bu rafet imaam Ibn Hisham ñim ne yonent bi alei satu dalee na delloo keroog Uhud dañu war a def seen tarjama ginnaaw Seydina Abdullah ibn Umar Zayd ibn Thabit moo ci tegu Allah Seydina Imaam Maalik kon boroom ngir mu ne ki nekkoon ki nga ki nga xam ne moo ne woon njiitu nit ñi fii ci ñun Medina moo doon Seydina ginnaaw Seydina Omar moo doon Zayd Thabit mu ne wa kaana imaam an-naas indana ba'da Zayd ibn Zayd Thabit ibn Omar mu ne ginnaaw ki ne woon imaam njiitu nit ñi fii ci xam-xam ak sell teeg jëfe koog lépp ginnaaw Zayd ibn Thabit ak Seydina Omar moo doon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma anil jami' ah Seydina Abdallah ibn Omar bokkoon na tamit ni mu doon doxale mooy bu ma soona ñëw nii di julli ci gée kii bi raw ko mooy euh, mbooloo mi raw ko day forcer boppam lam doon mooy julli guddi gi mu doon def da ci yokk mooy li des ci guddi gi ahya baqiyata laylati mooy ne li au lieu mu doon julli tuuti mais lépp lay julli te loolu <laughs> remède bu baax la ngir nag dootoo rateeti voilà moom noonu la doon def moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa ardaa tamit la tabe woon euh, moo tax dafa am moo dafa bari woon ay jaam yu mamoon mu am benn jaam boo xam da ko am yónni ko Irak jox ko alal ju bari ngir mu dem liggéeyal ko foofu Irak Kuufa jaam bi dem am benn waay bu ko romb ci marché bi ne ko yow looy yow yaa ngi nekk fii di sonal sa bopp te sa sang bi Abdullah ibn Umar mu ngi libéré jaamam yi ci gauche ak droite waa ji dem euh, wax ko Abdullah ibn Umar ne ko damaa bëgg nga bind may ma nga libéré ma defal ma benn këyit ngir wane na libéré nga mu ne ko yow bind ko jaam bi bind ko mu ne ko libéré naa la izhab fa anta mu ne ko fekk jaam bi moom ay njabootam yépp la la moomoon la jëndoon mu ne ko nag damaa bëgg nga rafetal ci man libéré sama sama doom mu ne ko jëlaale ko ànd na ci mu ne xaw ma sama yaay wala sama baay mu ne ko jël leen yéen ñépp ngeen dem seen yoon libre ngeen waaw dañu ñëw proposer ko ci Naafi' Naafi' mu siiw moom sëriñu imaam Maalik boobu bi bi mu nee jaamam ñëw nañ proposer ko ci alal joo xam ne ni mu tollu kenn xamul lu da da alal ju bari mu ne déedéet mu libéré Naafi' ne moom du ko jaay dal di koy libéré ci noonu moom Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu taala anhu wa an abi ku bari woon la nag lu mu doon ajeeka umra daanaka aj gu ne da doon aj li umra euh, fitne yi amoon ginnaaw ci saxaaba yi yooyu yépp da ko bawoon mooy ne gis nañ ne kaay ñu fal la mu bañ lu ñu ko mu bañ te ñépp nag la doon nuyu xoolul woon ay ñii waa diw ñii non buñ ko masoon wax mu ne ida qultum hayya ala salaa man qaala hayya ala salaa ajabnaa wa man qaala hayya ala qitaali nnaas falaa képp ku ma dégg mu ne hayya ala salaa ñëw leen ci julli gi a ah, dinañ ko wuyu de dinañu ko wuyu dinañ ñëw julli dinañ ñëw julli waaye nag képp koo xam ne danañu danañu ñëw leen ñu rey nit ñi dem xeexi rey ay jullit ñun nag duñu ko topp ci loolu moo tax waaja ñëwoon di ko wax yooyu mu ne ko ñun dañ doon xeex hatta la takuna fitna te fitna moo doonu kéefër jamono daa ñëwoon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nga amoon foo foo jaamoo yàlla sans problème lu jafe la woon suñu boroom digaloon ñu ñu xeex ba loolu deñ ñun nag xeex nañ ba loolu deñ man nag new ma fi di xeex di rey ay jullit déedéet duma ko def de waaw moom seydna abdullah ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala kon wax naa leen da doon aji lu bari di umra lu bari bu ne woon nag ci aj gi bu ne woon ci aj gi dara du préoccupé wu ci leneen lu dul ci aj gi ak jaamu yàlla foofu moo tax kii da Euh, euh, euh, surtout Urwa Urwa da ne Ibn Zubayr radiyallahu anhuma nee dama dajeek fële Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu Makka ci aj gi nee ma ne ma ne ma ma ma ma dajeek moom foofu ma ne ko may labat doomam ci moom ne ko di dama bëggoon nga may ma sa doom diw nee na faalewu sax ah boo ma bàyyi nee na bi ak ji paree mu njëkk ma daal di dem Medina daal di ñibbi bi mu demee ñibbi ah nee na man ma daal di dem ñëw Medina fekk dugg ci jumaa yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ko fay fekk daldi ko fay fekk eh, daldi di koy nuyu ñëw ba jegeef ko fi mu nekk mag nuyu ko jox ko àqam ak yépp mu ne ma kañ nga ñëw nee na ma ne ko xaw ma damay dóori ñëw bu ma juumul loolu la wax mu ne ko keroog de yaa ngi may ci aj gi yaa ngi may tuddul sama doom jooju ne danga koo bëggoon a takk mu ne ko waaw mu ne ko foofu bu ñu fa newee moom yooyu du préoccupé wu ci yooyu waaye bu dee ne bu dee ne li nga jàppoon ya yaa ngi ko jàpp ba léegi ma may la mu ne ko waaw mu ne ko demal nga woowal ma sama ñaari doom woo ñaari doomam moom mu daal di koy may doomam jooju moom Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab anhu wa ardaa moom nag seydna abdullah ibn omar pour tëj ah, ci jaamu yàlla la dëkkoon jàngale njàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tey dox jàmm te koo xam ne doomu seydna abdullah seydna omar ibn al ñépp naan la kaay jiite nga bañ noonu la nee woon ba ni nga xam ne ci lay génne àddina ci jamonoy Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafi ndax Hajjaaj gouverneur loolu moom nekkuloon sax kii wi euh, euh, euh, ki nga xam ne mooy di moo moo moo moo moo jiite woon mooy xalifa bi dafa digal nit ñi ndax jamono finne yi mu digal nit ñi euh, bon ko li mu rey ci saxaaba nag ñu baree baree bari la moom Hajjaaj ibnu Yuusuf mi digal soldaawam yi ñu yor jaasi ci kaaba gi foofu ñuy armé ndax seen sécurité ndax jamono yooyu te wóoruloo mu ne léegi ba pare benn jour mu jóg di xutba comme que gisoon nañu Abdallah ibn Zubayr ñoom ñoo biñ ko rayee nag la fa Hajjaj ne gisoon nañ tarjamaam ak yooyu ak ni mu demee woon waxoon nañ la ba Abdallah ibn Omar mii gisoon ko benn bés ne ko ne ko Abdallah ibn Zubayr bàyyil yëf bàyyil lii ak ñoom bul xëccoo ci yii ba bés biñ ko rayee daal di wékk bokk bi foofu daal di koy wékk foofu biti Makka ñoom ñi ñoo ko defoon ñoom Hajjaj li <laughs> mu ray ci saxaaba euh, mu ne mu romb ko foofu néewam gaa yi daal di koy def daaj foofu ci biti Makka pour wan nit ñi ku fi deful attention ni ñu def kii lañ lay def mu naan waxoon naa la ne lii jaru ko woon moom Abdullah ibn Umar romb ko noonu léegi nag ñoom biñ ko rayee dañ ñoom Hajjaj Hajjaj jóg di xutba foofu euh, naan Abdullah ibn Umar naan na ki Abdullah ibn Zubayr baddala kalaam Allah dafa changer alxuraan bi daf koo changer def ko ni ko neex abdallah ibnu umar daal di koy dégg ne ko kadabta li nga wax du dëgg abdallah ibnu zubayr moom manula changer alxuraan bi ak yow même yow yaag moom yépp bu leen dajaloo woon manu ngeen a changer alxuraan bi nan nga mën a waxee ne moom dafa changer alxuraan xajaaj mer ne waaye paa bii lu muy wax nii paa yi nga xam ne màgget la loolu lay wax nii ndax mage dafa mage woon abdallah ibn kii ne ko abdallah ibn omar ne ko ma boo delloo ci li nga waxoon ma delluwaat ci li ma wax abdallah boo delloo ne abdallah ibn zubayr dafa changé alxuraan bi mane la waxoo dëgg lam yakun ibn zubayr yastati'u an yubaddila kalaam allah wala ant abdallah ibn zubayr du moom moo mënoon a changé alxuraan bi du caagante ne yow xajjaaj boo waxee li nga waxoon loo ne da ko changé ma li ma la waxoon léegi arme yooyu mu doon mu armé woon gars yi ngir ñuy nekk foofu ndax pour assuré tamit sécurité bi te ñoom mooy pour ñoom seen sécurité bi ñoom ñooñu nga xam ni mooy jamono yooyu moom yu yéeme la woon da nekk saxaaba mais gars toog di xutba waxtu yu weesu te ku jóg julli ñu dog sa bopp léegi ñoom xajaaj arme gaa yi ba ci bi muy ci bousculade yooyu mooy kii nu mu tudd bopp ñuy wër kaaba ji foofu ak yooyu ci la ko benn ci ñooñu mooy ñooy arme bu doon tey dañ naan soldat yi ci la kenn xeejam daal di jam ki nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Umar am na sax riwaaye yu ne këne xajaaj euh, ci boppam Hajjaj ci boppam euh, bi nga xamante ne nii te loolu imaam al Buxaari yi daal dina koy solo non imaam euh, kii euh, riwaaye boobu riwaaye boobu ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñooy ñu wér lañu imaam al Buxaari yi solo na partie bu boo xam ne ci xadiis bii ñuy wax pour wax la nga gis ni mu génne àddina ah, dane riwaaya bi dane ahmad ibn yaqub al-mas'udi moo ko solo mu ne xaddatanaa isxaaq ibn sa'id ibn amr ibn al-umawi an abi an ibn umar te loolu rijaaluhu ay góoram ñu wér lañu ñu nekk ci càllale mu ne xajaaj dafa taxaw qaama ila alxajjaaji annahu qaama ila alxajjaaji wa huwa yaxtub seydna abdullah ibn omar dafa jóg fekk alxajjaaj ibn yuusuf nekkoon gouverneur abdul malik ibn marwan foofu di di xutba abdullah ibn omar jóg ne ko yaa aduwallah ustuxilla xaramullah wa xurriba baytullah kii ne Hajjaj di xutba mu te xutba yu gudd ya doon def yoo xam ni kenn du ñemee bouger Abdallah ibn daal di jóg ne ne ko yow noomu bi yàlla bi ustuhilla hurumallah yow feet mooy ne fii nii dëkk bu sacré bii nga xam ne mooy baladullah al haram mooy ne lu sacré loolu daal di ngeen koy profaner wa xurriba baytullah xoolal ni ñu yàqe fii rek néegub yàlla bi ni mu ni mu gàcce fekk booy bomb mooy yàq nañ foofu yëpp teg ci fépp ñu def fa ay nit ñoo xam ne ñoo arme te foofu xaraman aminan la woon la suñu woroom wax ba tere yonent bi alei satu salaam tere ku fa xeex mais ñoom ñu xeex fa rey fa ay saxaaba yu bare yooyu mu wax loolu xajjaaj xajjaañ nag mer ne ko yaa cheykhan ne ko ne ko yow cheikh bi nga xam ne dangaa màgget looy wax nii bi nga xam ne nit ñi dem nañu xajjaaj daal di digale benn ci gaayam yi mooy ci soldaaram yi gaa yi ko jege mu jël benn xeej boo xam ne dañ ko dañ koo dañ koo posone mooy cat bi lañuy posone yooyu moom gaa yi ñu xamoon la buñ la ko dóoree moom mooy kañ kay ngay faatu lañuy wax comme jaasi lañ dóoroon baayam di Seydina Umar ibn ak Seydina Ali ibn Abi yooyu yëpp mooy ñoo ñëpp dañoo pos ci poson lañ dugal jaasi yi ngir bu dalee moom mooy question de temps laa ci minute ak yooyu mu daal di digal kenn ci ñooñu mu def loolu def posone catu jaa xeej bi de fexe ba ci bousculade bousculade ba nit ñu bari ñi mu fexe ko jàmm ki nga xam ne dóor ko ci tànku Abdullah ibn Omar ba bu ko defee dañuy foog ne kii tayu ko nit ñee bari Abdullah ibn Omar jaare fa fee feebar nee na bi mu feebaree léegi nag Hajjaj di faire semblant quoi wa daxala alayhi al-Hajjaj aidan ñëw di ko seet si comme si bon fa sallama di daal di ñëw nuyoo ko may faalewu ko mu wax wax Seydina Abdullah ibn Umar dafa gëmm da gis Hajjaaj di ñëw mu gëmm ah, mu ñëw di ko nuyoo ak yooyu am na ci beneen riwaaya da ne ko lan lan moo la dal lan kan moo la def lii ba lii dal la nii xam na ne da ciy génn àddina day génn àddina ndax posol la mu ne ko ki nga xam ne moom moo digal nit ñi ñu jël ay xeej ak arme di ko dugal ci néegub yàlla bi kooku noonu mooy ki nga xamante ne moo ma rey imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moom lim ci solo côté mooy ci al iidayn baabu maa yakrahu min xamli silaaxi fil iidi wal xaram buntu ci wàllu muy jëm ci feet yi tabaskeeg mu ne bunt boo xam ne dañuy sib yor arme ci fi nga xam ne mooy jamonoy feet ak ci xaramul makki foofu ci Kaaba geeg yooyu ak almadani nga fay yor arme mu ne ci riwaaye boobu mu ne anna ibn Umar qadima hajjan dafa dem Makka dem aji al Hajjaj ibn Yusuf as daldi ñëw di ko seet si fekk moom mooy benn rumx muy laas moo ko jam mooy loo mooy liñ la wax sànk ba mu feebar moom Seydina Abdullah ibn Umar ndax poso na ci ne woon si Hajjaj ñëw di ko seet ne ko man asaabaka ne ko kan moo la kan moo la jam nii ba nga mel nii mu ne ko nii man amartumoo bi hamli silaah fi makaanin laa yaxillu fii hamlu ci riwaaye bii te mooy bi gën a dëgër wuyu na ko Hajjaaj dafa ñëw mu ne ko ne ko kan moo la de kan moo la gaañ ba nga tëdd nii feebar mu ne ko ki ma gaañ ba ma tëdd nii feebar mooy ki nga xam ne yow yéeyaa ko digal mu daldi yor arme yor ay arm ci bërëb boo xamante ni daganul ñu fay yor arme muy alxaramul makki bi ci noonu moom ci la génne àddina moom seydina abdullah ibnu umar ibn alxataab radiyallahu taala anhu wa arda am na nag ñu ne l'an la génn àddina am ñu ne l'an euh, loolu wuute la ci boroom xam-xam yi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam Az-Zahabi mu ne li gën a feeñ mooy ne ci fin wu l'an jàpp di dugg ci l'an ndax dafa aji woon ci foofu lu génn àddina te bi muy génn àddina mu ngi am 80 ans ak lu teg am ñu ne 87 ans la amoon loolu la imaam Malik wax am ñu ne waaye mais loolu loolu noonu 84 mais loolu yomb naa. calculer mooy xam nañ année bi mu juddu muy deux ans après gàddaay gi loolu nag euh, après euh, révélation bi kon mu génn àddina la soixante-treize jàpp soixante-quatorze bi ndax mooy aj par euh, période aj te mooy weeru mujj wi fa la génn àddina moom Seydina Abdullah ibn Omar bi mu génnee àddina nag Makka la génn àddina ñu denc ko foofale Makka am nañu ne ci almeeru muhaajiruun yi fa lañ ko denc àddina moom seydna abdullah ibn umar kon radiyallahu taala anhu wa an abiihi wa anna bihima wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma